wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa naxnu bi batni urana ma rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon Urana batnu Urana mooy fi nga xamante ni bi nga alayhi salaatu wassalaam jóge Mina digle ñu defaral ko tànt fi nga xam ne mooy namira mu jóge namira mu jóge namira war daldi dem fi nga xam ne mooy batnal waadi muy waadi urana muy xuru urana ah ñun nag ñuy woon agsi woon nañ foofu seydina jaabir <coughs> comme ni ko xadis bi nettalee te al imaamu muslim ibnul xajjaaji raxmatullaahi aleyhi daal di koy solo comme li nga xam ne loolu la wax moom al imaamu muslim mu ne abu bakr ibn abi shayba mu ne xaddatanaa daldi nañuy nettali ki ñu xabaare mooy abu bakr ibn abi shayba muy abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim ak isxaaq ibn ibrahim alxandaliyu ñu gën koo xame ci bn rahawiya mu ne jamian an xaatimin ñoom ñépp ñu daldi jële ci xaatim ñu jële ci xaatim mu ne qaala abu bakr xaddatanaa xaatim ibn ismail mu nettali nañu xaatim ibn ismail almadani mu ne ki ñu nettali mooy xaatim ibn ismail almadani mooy xaatim moom mu ne an jaafar ibn muhammad mu jële ci seydina jaafar ibn muhammad di jaafar saadiq an abiihi mu jële ci baayam di seydina muhammadul baaqir annahu qaal mu ne daxalnaa ala jaabir ibn abdillah dugg nañ dem ci seydina jaabir di doomi kon lool mooy càllale bi ñu ngi woon ci xadiis boobu lañ ne woon nga xam ne ci la nettalee xutbay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi batni urana ci xuru urana qaribun min waaye waadi urana bokkul ci arafa moo gën a jege nag namira gisoon nañu discours bi jàngoon nañ ko yon yonent bi aleyhi salaatu seydina jaabir mune bi nga xam ne ci la nekk namira fa nazala biha ci tàntam boo bale mu digle woon ñu defal ko fa moom aleyhi salaatu wassalaam xatta ida zaagat shamsu amara bilqaswaa'i fa ruxilat la fa ataa batna alwaadi fa xataba annaasa wa qaal mu ba ni muy dikke fi nga xam ne mooy batnul waadi mooy ci biir xur wo wala di xuru urana wax nañ la ne nag urana la urana la fa xataba nnaas yonent bi sallallahu alayhi wasallama daldi xutbaal nit ñi sermone leen daldi wax mu ne inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada alaa kullu shay'in min amri aljaahiliyati taxta qadamaya mawduu wa dimaa'u aljaahiliyati mawduu'a wa inna awwala damin ada'u min dimaa'inaa damu bni rabiica ibn alxaaris kaana mustardican fi bani sacdin faqatalathu hudayl wa riba aljaahiliyati mawduuc wa awwalu riban adacu ribaana riba alcabbaas bni cabdilmutalib fa innahu mawduucun kulluhu fattaqu llaha fi nnisaa fa innakum axadtumuhunna bi amaanillah wastaxlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum calayhinna an laa yuti'na furushakum axadan takrahuuna fa in facalna fa in facalna daalika fadribuuhunna darban gayra mubarrih walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf wa qad taraktu fiikum maa lan tadilluu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaab allah wa antum tus'aluuna anni famaa antum qaa'iluun qaaluu nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasaxta salawaatullahi wa salaamuhu alayhi faqaala bi isba'ihi as-sabbaabati as-sabbaabati yarfa'uhaa ila as-samaa wa yankutuhaa ila an-naas allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad lii mooy discours bi comme ni ñu ko al imaamu euh, muslim daal di soloowe ci xadiis ci saxiix bi waaye eh, ku mel ni al imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi tamit daal na koy solo ci alxaj mooy solo na ko ci téereem bi moom al imaam abu daawud waaye na ko noonu sunan bi na ko noonu al imaam ibnu eh, maaja raxmatullaahi alayhi ñoom ñëpp solo nañ ko waaye xamit rawaahu al imaam ibnu isxaaq imaam ibn Ishaq de dañ ko gëj dégg sax lu dul xanaa càllale yiñ jël ci imaam Ahmad yiñ gis ci ak gi hein imaam Ahmad di nettali càllale yi jaar ci moom mais sinon gëj nañ ko gis de <laughs> mooy jël lu imaam ibn Ishaq wax nii ci ci ci ci nett ci kiiwam bi ak ñu koo gëj a def <laughs> mook ak ñoom ay imaam Nisham ak mbooloo yooyu le <laughs> mais moom soloo ko imaam ibn Isxaaq soloo ko te liñ la doon wax bii weesu bi ñuy commencer discours bi waxoon nañ la ne affaire bi gisoo Seydina Jaabir dane rek fa xataban bi mu ñëwee foofu fa xataban mu daal di xutbaal nit ñi waxul waxul fa hamidallah mu def waaye loolu waxoon nañ la même bu ko waxul loolu xam nga ne noonu lay deme mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutbaalu nit ñi lu dul ne sant na buur yàlla daal di koy bàkk daal di koy kañ moo tax imaam ibn Isaaq c'est vrai que riwaay imaam ibn Isaaq bi da ko nettali bila sanadin mais moom riwaayam amaana buñ paree dinañ dinañ ko gis parce que am na quelques ndollent yoo xamante ne ni amul ci euh, riwaaye yii ñu la tuddal waa imaam muslim beeg ñi mel ni moom léegi euh, al imaam ibn ishaq kanta moom xoola pour wan la ne rek mooy côté boobu rek lañ ciy tudd li ci des dinañ bàyyi ba pare discours imaam kii bi nekk saxiix bi nii après ñu gis moom imaam ibn ishaq ana nan la ko ëndee imaam ibn Isxaaq moom dane bi muy wax affaire xutba bi dane wa xataba an-naasa xutbatahu allati bayyana fiiha maa bayyana fa xamida allaha wa athnaa alayhi thumma qaal ayyuha nnaas waaw <laughs> imaam ibn Isxaaq dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog xataba an-naas waaw dafa xutbal nit ñi xutbatahu allati bayyana fiha ma bayyan mooy sermon wam xutbam ba nga xamante ne nii leeralal na ci nit ñi la mu leeral ci ñoom waaw leeralal na nit ñi foo fële la nga xamante ne nii moom la leer lool la leen leeral hein kon kon mu ne fa xamidallah mu sant buur yàlla kañ ko bàkk ko wa asna alayhi xamidallah mu sant ko wa asna alayhi mu bàkk ko summa qaala ginnaaw gi mu door a wax kon loolu pour wan ne loolu même bu ko kenn waxuloon xam nañ ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ubbee li nga xamante ne mooy discours am yi laa ma xaala loolu laa laa ma xaala léegi nag kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci suñu jotaay bii ñu génn kon commencé woon nañ sermon bi lii mooy le sermon bu ñu nee rek le sermon bii mooy bi nga xam ne moo ci gën a siiw am na yeneen nag yeneen xutba yu mu def ci aj gi loolu dinañ leen gis mais lii mooy premier xutba fii batni namira yawma arafa waaw bésub arafa mu daal di koy def fi nga xam ne mooy batnu namira fi nga xam ne mooy namira euh, batnu urana maanaam namira <laughs> voilà euh, namira la jóge war ginnaaw ba mu fa escale toog fa tuuti ah ba zuhru jot mu daal di ba mooy hatta iza zaghati shams mu daal di war ñu mu dig ñu waajal ko war waaye mu war ba ñëw batnul waadi muy batnu urana léegi nag mu commencé woon wax moom fa xataba mu daldi xutbaal tàmbali woon nañ ko ci fan lañ yemoon inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum foofu lañ yemoon mooy fi nga xam ne la ne moom aleyhi salaatu wassalaam dimaakum dëgg-dëgg seen deret yi am amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum xaram na ci yéen loolu nag du ci ni ko waxe ni nga koy jàppe mooy e, mooy gis nga di mooy dafa am taqdir mooy ne wax ji tekkiwul ne ci kaw nii zaahir wax ji que ne jaam yi seen alal yi ak seen deret yi dafa xaram ci yéen mooy xam nga seen deret yi man nga ne waaw seen deret yi moom mooy ñu tuur ko comme ni ñu waxoon nit amul droit rey boppam amul droit tuur dereetu mbokkam ndax lan mooy comme li alxuraan di wax naan bu ngeen di nuyu fa xay na ngeen seen ngeen am seen ala anfusikum tahiyatan ngeen nuyu seen bopp waaw loolu mooy sa mbokk mooy sa bopp rek al mu'minu axul mu'min yooyu gisoon nañ ko waaye amwaalakum mooy manoo am amwaalakum xaraamun aleykum mooy alalu nit ki dafa xaraam ci moom mu def ci lu dagan déedéet waxoon nañ la li nga xam ne moom la doon tekki mooy ne amwaalakum mooy li mu njëkk a tekki mooy yéen seen alal yi amu ngeen droit di ko yàq di ko dilapider di ci def lu leen neex ci loo xam ne buur yàlla daganalul ngeen def fa alal waaw ndax yonent bi alayhi saa salaam dafa wax lu am solo bi mu ne euh, doomu aadama bi nit ki benn jaam yowmal qiyaam du jóg bu jógee lu dul dinañu ko laaj bala moo teg bu tegee tànkam balaa tegaat beneen bu jógee bàmmeelam dinañu ko laaj ci ñeenti mbir yoo xam ne moom dañ ko koy laaj il faut mu tontu ko baloo balaa jàll bokk na ci laaj yooyu ñu koy laaj an maalihi mooy ci alalam yi mu yoroon ana fan la ko jële waaye ba mu amee fa ko jële min ay ay ay na ana fan anfaqa waaw fan nan la ko fàggoo mooy nan la ko amee loolu benn affaire la moo tax képp ko naan la àddina bii de toute façon ñu fee am lu dagan kooku zindiq la bu dee ne day woote ni diine lay woote wala neen sëriñ la wala yooyu même bu dee am nañu ko topp kook mina zanadiq kook ci zindiq naafiq yu mag yi la bokk parce que lan na suñu borom di wax wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay yaati ahadukumul mawtu dit na ngeen ci li ma leen wërsëgal nga ne buur yàlla mënuñoo ñun ñoom wërsëgu buur yàlla yi mënu la jóge lu dul ci lu xaram te buur yàlla waxuma la dara nga xam ne moo ne maa leen maa leen indi ci suuf si kulu min samarihi non euh, nu mu tudd papa aaya boobu ah mooy bi muy wax euh, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur a amintum man fi samaa'i ay yaxsifa bikumul ard fa idha hiya tamur mooy bi muy wax ne yéen dox leen ci suuf si te ngeen lekk ci wërsëg gi nga xam ne la fi yàlla def ah waaw wërsëg gi fi yàlla def yow nga bëgg ne yàlla def man manuma cee jot lu dul ci yoon wu xaram mooy loolu yow yaa bëgg a toskare waaw waaw mais dara buur yàlla lim fi def ci xéewal hein loolu nit ñi mën nañ cee dund ba mu des képp nag koo xam ne dalay bëgg gëmloo loolu xamal ne waxul dëgg waaw waaw xamal ne waa ji waxul dëgg waxul dëgg kay hein am na neneen nu mu ko waxee eh, ci ci eh, ah. Ah. aaya ba rëcc na ma aaya ba rëcc ma eh, eh, fàtte naa ko ay côté suuratu fusilat côté yooyu la waaye damaa fàtteeti eh, fàtte naa ni mu ko waxe waaw waaw fàtte naa ko léegi waaw qul a innakum walla mooy fi mu naan qul a innakum la takfuruuna billadhi xalaqa al ard fi al fi yawmayn wa taj'aluuna lahu andaada wa ja'ala fiha rawaasiya min fawqiha wa baaraka fiha wa qaddara fiha aqwaataha fi arba'ati ayyaamin sawaa'an lis-saa'iliin ha mooy gaa nga xam ne ndax dangeen amul kóolute qul a innakum ndax yéen da ngeen di weddi ki nga xamante ne nii xalaqal arda moom moo bind suuf fii yawmayni ci ñaari bis wa taj'aluna lahu andaada ngeen koy defal ay ay ay ay dend daalika kookale rabbul aalamiina mooy boroom bindee fii ah mooy boroom bindee fii wa ja'ala fiha rawaasiya mu def fi ay montagne ay doj min fawqiha ci kaw wa baraka fiha moo barkeel suuf si moo barkeel suuf sii ba ku ci nangoo lëgëy buur yàlla fay de de de defal la ay mbir waaw baril yiiw gi nekk ak njariñ yi nekk ci suuf si waaw ba pare wa qaddara fiiha aqwaataha moo natt li nga xam ne mooy wërsëgu ñi fi dëkk ñi nga xam ne ñoom la dogal ne ñoo fi ne lan la ñuy dundeek li nga xam ne moo doy ci ñoom loolu buur yàlla natt ko gaa yi ñëw naan la boo hey faut faire attention parce que bon léegi bon il faut limiter les naissances wala il faut voir te gaa yi dara mooy ñenn ñi ñooy yàq ñoo ñoom ñooy profité lu ëpp loo xam ne alalu ñépp la. xoolal pays yi ñu naan pays développé ñoo xam ne même pas ñu naan la daanaka alalu monde bi dafa nekk ci lu bu dul vingt pour cent de la population mondiale ñoom ñoo yor richesse su monde bi pour cent. kon quatre-vingts yi ñoom fu ñu ne te vingt pour cent yooyu problème climatique yi ñu am yépp pollution yi ci ñoom lay jóge quatre-vingts ans yi quatre-vingts pour cent yi di subir léegi nag ñu ne yéen quatre pour cent yi nañ leen leen wàññi wàññi leen quatre-vingts pour cent yi parce que nii bu ñu gënee bari dañuy am problème mais on parle avec des on parle avec euh, à des fous wala lan moo ñu lan moo ñu dal hein mooy gaspillage gi nekkee jàppe li nga xam ne mooy luxe jàppe ko nécessité di dilapider li nga xam ne mooy li li li li alalu monde bi ak alal yi nga xam ne ci suuf si la ko borom bi def ak ressources yi ngir rek seen fana seen seen fantasme bu ndaw pour fantasme benn mariage bu ñu am jaral na leen ñu kii yi kii na ay nit dee ngir ñu jot ci ay jamaa yoo xamante ne nii pour rek muy seen bangu femme bi nga xam ne mooy leur chérie préférée ah mooy ci ay ñàkk fulla lañuy ñuy fexe brader ci li nga xam ne ah mooy ressource àddina bi après ñu ne nag bon gis nga nag lii bu continuer du dox te ñoom duñu remettre en bopp seen cause dañ naan en cause dañ naan ñeneen ñi la kon mooy buur yàlla alal yi mu fi def li nga xamante ne mooy wërsëg gi mu defal jaam yi loolu bu la nee am ko ma amwaalakum xaraamun aleykum tekkiwul ne def ko ci lu baax dafa da yow alal yi nga am en tant que jaam dañ lay tere sax dafa xaraam ci yow loolu mooy la bu nee xurrima aleykumul maytatu ah xaraamal nañ ci seen kaw almaytatu muy médd pour lan la mais pour consommer la ak tamit di ko jaay loolu lañ ci jóbbu bu nee xurrimat aleykum ummahatukum tere nañ leen seen yaay yi est ce que mooy dañ may tere dañ maa xaraamal man sama yaay mu koy nuyu wala walla ñu toog wala ñu ànd fenn est dañ ñu koy tere kenn terewu ma ko li ñu xaraam foofu xurrima aleykum xurrimat aleykum ummahatukum li muy tekki foofu xurrimat mooy lan az-ziwaaj ngeen di sëy ñoom loolu lañ tere voilà fii nag bu nee inna am inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun aleykum mooy seen alal yi seen deret yi loolu leeral na ñaari côté yépp mooy nit ki defal ko boppam hein walla hein ñu defal ko ko walla moom mu tuur deretu jàmm nit rey boppam walla moom mu rey nit wa xaramu xaraamun aleykum mooy seen alal yi dafa xaraam ci yéen ci lan comme comme hurimat alaykum may euh, ummahatukum mooy la dañaa xaraam ci yéen ngeen koy def foo xam ne buur yàlla àndul ca loola waaw kon mooy question yi suñu yu yonent ma lay saar soom doon wax dinañ la laaj sa alal ji fan du ko jëlee waaw moo tax maa ne la woon kon képp ku la ne àddina bii buur yàlla kon waaw kay foofu sax doon ñëw voilà mooy buur yàlla def fi xéewal yépp benn zindiq nan la mën a taxawe fee ne fii ku fi ku fiy seet lu loo xam ne lu leew la doo dund kooku min az-zanadiqa kooku naafiq la buy taxawaalu waxul dëgg waxul dëgg waaw te yeneen tibaale saar saar ne inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba buur yàlla dafa teey te du nangu lu dul lu teey ah yow nga bëgg ñëw ne yow yeneen tibaale saar saar mooy sa royukaay ba pare nga ñëw mais léegi fii en tout cas mais nag am fi lu dagan manu la ne ma am fi lu dagan manu ne loolu c'est grave loolu c'est grave kon dinañ la laaj sa alal ji fan du ko jële waaw moo tax ñëw rek nu ma ko amee baax na lool du wax de waaw bari na boroom alal yu ñuy ñee yoo xamante ni seen alal ja boo xamoon fa mu jóge wacc am waccu sax moo lay gënal nga yor alal joo waaw am na boroom alal yu gaa yi di ñee te li ci doy mooy léeg-léeg sax ñi leen di ñee ñoo naan waaye ji xam nañ ne alalam ji lewul waaye waaye ben waaye loolu mais loolu lu yéeme la loolu kon fii xaraamun aleykum waxuñ ne dafa xaram nga ciy def lu baax bien jël sa alal kay dem ci aji lu baax la jël sa alal kay di ci dox mboq lu baax la jël sa alal génn ci zakat loolu kay moom farata la ah waaye jël sa alal def ko ci chantier yàlla yi loolu noonu mooy yi nga xam ne loolu sax loolu sax ni'mal rajulu hada nit ku mel noonu ni'mal maalu as-salih ci ni'mal rajulu salih al maal alal ji nga xam ne ju teey la nekk ci loxoy jàmm bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun alay mooy dañoo xaraam ci yéen ngeen ciy def lu wuteeg li yàlla digle ka xormati yawmikum haadaa ka xormati yawmikum haadaa mooy ni nga xamante ne nii bés bii ngeen nekk muy bésu Arafa noonu lañ xaraamale la ko buur yàlla wormaale xaraamal fi nit di def def yu garaaw ci bésu Arafa def ay bàkkaar ci bésu Arafa gis nga ni mu garaawee hein noonu la seen mbir yi xaraame mooy seen tuur deretu jàmbur wala sa bopp sa bosu bopp ci xarok yu mel noonu euthanasie wala li nga xamante ne mooy di dilapider alal joo xam ne buur yàlla la ko jox ngir nga gin koo jaamu waaw ka xormati yawmikum hada gis nga xaraam ak li ma leen wax léegi dafa xaraam tar comme li nga xam ne xaraam noon la xaraame bés bii di bésu Arafa nit di ci def loo xamante ne nii lu lu lu lu ay jombu teef fii shahrikum hada comme li nga xamante ni tamit loolu la gën a garaawe mooy yii dafa gën a ah mooy nga def bàkkaar parce que bàkkaar day proportionnel ak garaawam selon lieu yi jour yi ak selon kan nga ko def kan fan la waaw te loolu moom simple la waaw li lii suñu sëriñ di wax rek laa di wax léeg-léeg naan naan xam nga ma romb ci mbedd mi ah? benn police di di di di romb masaaga ko xam nga loolu garaaw na non loolu moom garaaw mooy yow enfin xaw ma lan à l'agence euh, à euh, quelqu'un kii euh, de kii autorité publique offense à une personne dépositaire d'une autorité publique nga def waaw mooy yow moom de toute façon boo demee juge bi yow moom li gën a sedd mooy di dem di nga dem kaso moom waaw dinañ la làq jant bi te di nga am ay amande xam nga loolu garaaw na mais bu ma ñëwoon ah mais nga ñëw saaga am ministre moo gën a garaaw nga saaga policier waaw mooy nga romb ci mbedd mi benn policier buy dox nga ne ko eh monsieur le policier mu ne la waaw nga nga daal di koy nga daal di jaar fu ñaaw xam nga loolu garaaw la mais nga ñëw ci monsieur le ministre ab ministre bu man di doon wala ministre de l'intérieur ah moo ma ne ko monsieur le ministre de l'intérieur mu ne waa comment ça va ma ne ko waay yow rek ma jaar fu ñaaw xam nga loolu garaw na mais ma ñaanoon audience monsieur le président ba may mu audience ba ma ñëw toog ma ne ko waaw bonjour monsieur le président rek daggal kooku moo gën a garaw gis nga lim proportionnel bàkkaar yi tamit noonu la bàkkaar yi noonu la waaw xam nga tooñ te lool borom bi subhaanahu wa dañu ko won bim naan man aadaali waliyan faqad aadantuhu bil harb képp koo xam ne dafa ma noonoon ku ma ku ma ku ma ku ma loral koo xam ne sama parandoo la sama waliyu la waaw koo xam ne man maa méngoo ay mbiram ndax léppam dama koo jox waaw moom amul dara xaqiiqatan nit ñépp kenn amul dara ki gina yaakaar xatta kaafirul kabiir bi nga xam ne jàpp na ne milliardam yépp ci effort boppam la ak yooyu kooku amul dara loolu mooy xaqiiqaay mbir yi kenn amul dara kenn amul tuus lépp buur yàlla ko moom yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yéen nit ñi yéen a soxlaal buur yàlla te loolu nekkul loo xam ne man damaa nekkoon bon bi ma nee étudiant di galérer dama soxlaloon buur yàlla léegi manal naa sama bopp je créer maintenant soxlaatuma déedéet antumul fuqara mooy ci ngeen di des laata ngeen di dund den feeñ kaw suuf yéen fuqara ilallah bu ngeen feeñee ci kaw suuf fuqara u bi ngeen di dunde ba saatu fuqara ilallah seen bàmmeeli fuqara ilallah bu ngeen demee aljana wala feneen fa ca desit fuqara u loolu mooy réalité bi am ñépp soxlaal buur yàlla kenn amul dara loolu nag sauf que jaam ñépp reconnaissant wuñ ba reconnaître ko loolu moo tax ñi ko reconnaîtreul moo tax ñu leen di wax al kaafir ñi nga xam ne suulkatu jëf lañu ah njekk ji leen seen boroom defal amal leen génne leen ci ñàkk am amal leen ah, lu bari ci yoo xamante ne mu teggil leen ko defal leen ba seenu dund fii ñu nekk correct am na ñoo xam ne sax plus que correct lool au lieu ñu delloo jukkal sant borom bi subhaanahu wa waaye ñu ne ñoom seen affaire bopp la waaye quel Dieu waaye Allah daa am yéen yéen nee feebar quoi yii nii c'est que yii religion pauvre la quoi dañ leen koy wax ngir dalal seen xel xam nga kooku ñàkk reconnaissance boobu moo tax ñu naan ko kaafir ah comme ni nga xam ne baykat bi moom lañuy wax ah moom ci ci ah yu'jibu zurra mais baykat bi dañ koy woo alkaafir ki nga xam ne day gas di suul waaw ah di suul di gas di suul kii nag moom daa gas suul li nga xam ne mooy li ko boroomam defal ñàkk reconnaissance manque de reconnaissance boobu am moo tax ñu koy waxe loo ñu koy woowe loolu léegi nag ki nga xam ne moom moo reconnaître fait boobu xam ne lii moo am dëgg-dëgg wooteelul bopp benn am-am wooteelul boppam benn man-man moo dara lépp mu de delloo ko ci buur yàlla ku mel noonu nag moo tax moom buñ koy tagg muy kontaan ñi xamul dañ naan kii ak bëgg gis leen ma alors que moom kontaanul buur boppam dafa xam ne kii nii di ma tagg tagguma lu dul li yàlla def ci man kon buur yàlla lay tagg waaw bu naan yaa baax billaay yaa tabe billaay kenn du yow yooyu yépp moom day gis ne kii waxul ak man réellement buur yàlla lay wax moo tax mu mu mu kontaan buur kuy tagg buur yàlla nan ngay mere ci moom moo tax muy kontaan yow nag mi nga xam ne àggoo foofu yaa naan xool ko rek mu bëggee ni mu bëggee góor ak rëy rëy loo àgg na foofu bàyyee léppam boroomam ah moom xam ne du dara boroom bee moom lépp moom amul moo xam moom xamul moo man moom manut kooku suñu borom ne man aada kooku nag képp koo xamante ne nii ku mel noonu danga maa ñëw noo loral ma ko xamal ne déclaré naa la guerre xam nga tooñ dafa dafa garaaw ci lépp ah hatta kaafir bi boo ko tooñee déggoon nañ li yonent bi alei satu salam waxoon Seydina Mu'adh ibn Jabal bu ñu ko yónni Yaman ci yenn version yi euh, riwaaya hadis bi yenn version yi wattaqi da'watal mazlum walaw kaana kaafira fa innaha mustajaaba walaw kaana kaafira waaw moytul ñaan yàlla mooy ñaan yàlla lu ñaan yàlla def teg lu bon ka ko tooñ ki nga xam ne dañ koo tooñ même bu dee ne bi la xam nga tooñu bi kon garaaw na yéeféer bu la deful dara ma ñëw tooñ ko loolu garaaw na mais quand même jullit moo gën a garaaw tooñu yéeféer mais ci biir jullit ñi ci biir jullit ñi tooñ wali yu moo gën a garaaw tooñ ab musulman lambda mais tooñub saxaaba nag moo gën a garaaw tooñub wali yu kese waaw loolu moo tax gaa yi bind seen seen seen aqlam qabiha yi seen stylo yu bon yeeg seen clavier yi ñuy bind di wax ci saxaaba yi lu dul noonu ñooñu fal yahdaru nañ def dëgg dëgg ak attention loolu ñu bindoon ko ci benn yàq der benn musulman lamda lu garaaw la waaw ndax yàq der kooku dafa yàq irdu mm, axihil muslim lu garaaw la mais bu ko defee saxaaba yi mais moo gën a léegi nag lan ngay waxati bu dee yonent ma lay saaf-saaf nee na lay jéem a wax lu dul noonu xam nga loolu gën a moom <laughs> gis nga ni proportionnel naka noonu it jour yi loolu la moo tax suñu boroom yonent ma lay saaf-saaf ne gis nga lee ma leen wax inna amwalakum inna dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun aleykum ka xurmati yawmikum haadaa ka xurmati yawmikum haadaa fii shahrikum haadaa fii baladikum fii baladikum haadaa mooy gis nga gis nga seen alal yi seen deret yi seen alal yi ni mu xaraame mu ngi mel ni muy ni mu xaraame defoon lu ñaaw ci seen bés bii ngeen nekk muy bésu Arafa waaw bés yépp bésu yàlla la mais buur yàlla subhaanahu wa moo tànn ay bés gënale leen comme li nga xamante ne nii noonu la tànn ay yonent gënale leen waaw tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd yonente yaa ngoog aleyhimu salaatu wassalaam ñun ñoo gënale ñenn ñi ci ñenn ñi noonu la jële ci bés yi tànn ci ay bés yoo xam ne ñoom la gënale ci yeneen weer yi noonu at yi noonu waaw kon nag mu bokk ci bés yooyu mu tànn muy bésu Arafa def ci ay bàkkaar rawatina nga ñëw surtout nga ñëw ba Arafat Arafat nga def fa njombe xam nga njaaroo lu garaaw la njaaroo biir Dakar moo gën a mooy ci benn Dakar bi moo gën a woyof ma ñëw ci benn jàkka Dakar njaaloo ci biir jàkka ji loolu ñun ñëpp xam nañ ko xanaa loolu kay xam nañ ko xanaa mais nga dem biir Makka njaaloo fa moo gën a garaawati lan ngay xalaat waa ju ñëw moom ba fi nga xam ne fa lañ lii c'est exclusivement réservé pour néegub yàlla nga ñëw fa jaamu ñëw fa di fa mooy yàlla kooku moo gën a tee garaaw kon gis nga ni ni nga xamante ne na xaraame seen bés bii nii lii bésum arafa fii shahrikum hada ci seen weer wii ji mois dul xijja ndax ci al ashurul xurum la bokk ci weer yi nga xam ne dañ leen a ñoŋal ormal leen yow weer yooyu buur yàlla xormal teg ko fi mu ko teg màggal leen yëkkati leen nga ñëw amoo dara loo fay def nga nga ñëw di ci moy yàlla ba moo tax même arab yi ah yasalunaka an an an an ash-shahr al-haram qitaalin fii même xatta kuffaaru juha jaahiliyee sax yéefaru jaahiliyee sax xamoon nañ ne fii doonuñ fi ci weer yi duñ ci xeex li ñuy mën a nekk ay ay ay ay razziakat nga dañuy jekk rek songu ay ay ab village noonu rajaxee jàpp góor ña def jaam rey ñenn ñi jàpp jigéen ñi def jaam ñii ñu jaay jël même lool sax xamoon nañ ne ci ashurul hurum kenn du ko def imaginer nag en tant jullit nga ñëw def lool moo tax gisoon nañ yonent mi alayhi salaatu salaam la mu waxoon ñoom Seydina Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu ah ba leen yónnee seen sariya ba ñu dem daal di fay rey nit ah bañ ñëwee lañ indi yëpp dane duma ko laal man digaluma leen woon ngeen ngeen def dara dama leen waxoon rek ngeen dem xool parce que ci ashurul xurum te ñoom dañ doon dute buñ leen bàyyee ñu est que ñu ngi ci euh, ashurul xurum dugg nañ ci mbir waaw kon nga gis kon bu dee jullit rawati raw waxi noppi nga hmm? xormati comme ni nga xamante ne noonu lañu xormaale yawmikum hada seen bés bii gis nga seen alal yi dañ ko dafa am xorma waaw seen deret yi dafa am xorma gis nga ni ko buur yàlla ñoŋale ñoŋal seen deret yi ba tax yii yëpp mu ne dafa xaraama ah? waaw ah seen deret yi seen alal yi alal dafa dafa am dafa am xorma buur yàlla dafa ñoŋal alalu doomu aadama bi ba lool moo tax mu daganal mu yoonal teg ay pen ne ku fi sàcc ku jël alalu jàmbur ca lañ gisoon la nga xam ne mooy condition wu sàcc mat ci jël leen loxo kooku ak loxo ni muy tedde ngeen ne ko tip ngeen dagg ko waaw ngir lan hifzul maal deret li muy li muy li nga buur yàlla ñomale préserve ko aar ko moo tax mu ne képp koo xamante ni dafa attenter ci dundub jàmbur rey ko te tey ko kook dangeen koy rey waaw da ngeen koy rey comme moom al qatlu bil qatl dafa rey moom it indi leen ko ñu rey ko waaw ku yàq deru jàmbur ñu mu am loo xamante ne war nañ la koo teg waaw bàyyi ko ci buntu ta'zir mooy te tamit mu xaraamal li jëw parce que dangay ngay yàq réputation ak deru nit gis nga kon inna dimaakum gis nga seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum dafa nekk loo xam ne buur yàlla daf koo xaraamal ñoŋal ko aaye ko def ci ay garde-fou yu rëy waaw ka xormati yawmikum hada comme nim ñoŋale teg ay garde-fou ci bés bu mel nii arafa fii shahrikum hada ci seen weer wii di dul xijja fii baladikum hada ci seen dëkk bii di màkkatal makkatal mukarrama waaw akbar mu ngi noonu ah mooy def bàkkaar bésub arafa bésub arafa buñ ko waxee mooy weeru dul xijja dugg na nga def ko fii baladikum haadaa di al baladul xaram di makkatal mukarrama moo gën a pataa ci loo mën a def moom waaw garaaw gi mu garaaw <laughs> mu noonu a fay yàlla ak rëy day multiplier bàkkaar waaw taxaw fii biisu fii nii ci mbeddu Dakar yi mbaa mbeddu Lyon yi li mee xaram xaram moo gën a woyof nga dem ba Arafat di biisu waaw mooy koo xam ne daganu la ko waa laa tax lu muy wax waaw jàppe ko nuyoo dem ba Arafat nit ñi kii ngay ngay ngeen di ñëw di biisu gisante di biisu am na ñoo xam ne ñoom c'est que en fait loolu pour ñoom lii nii garaawul ah parce que ñoom xamuñu ko xamuñu ko de parce que gis nga affaire yi surtout yu mel noonu am na ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne lii nii ci mbir yi la mooy comme nuyoo rek comme comme un bonjour alors que loolu baaxul waaw ah, comme ni nga xam ne waaju sàcc fii ci mbeddu Dakar yi wala mbedd Lyon yi moo gën a simple nga ñëw ba bésub Arafat gaay yi kii ngay ngay ngay xool looy sàcc moo gën garaaw kon nag mu ngi noonu kon nag ku def bu uh, biir Makka foofule gis nga buur yàlla yonent la saa saa ni muy joxe ay ma misaal ci gis nga lii ni mu garaawe mu ngi mel ni lee mu garaawe waaw bu dee xamoo lii xormat seen deret yeek seen alal yi ni mu ni ma ko ñoŋal ni mu ñuñ ko ñoŋal ni mu garaawe ku ko laal boo ko bëggee xool xoolal rek ku ñëw def bàkkaar ci bés yi xorum yow ma arafa ak fii ci al baladul xaraam waaw mu ngoog suñu boroom subhaanahu mu daal eh, ki yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di ciy tekk mu ne alaa alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu shay'in min amril jaahiliyati tahta qadamayya mawdu' bépp mbir waaw kullu min amril jaahiliya bépp mbir bépp doxalin bépp tëralin bépp gisin boo xam ne ci mbiru ñi nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne nit ñu réer ñi lañ ndax ci lëndëm lañ ne mooy li waa Quraysh doon doxal nga xam ne yépp teguñ ko lu dul bil bil baatili ak li nga xam ne mooy dalaalin mubiin loolu lépp taxta qadamaya ha qadamaya mawdu' ñu ngi ci sama suufu ñaari ndëggu tànk yi laa leen teg mooy jeex nañu à partir de tey neen lañu duñu dara doxatuñu ils ne sont plus applicables ah parce que en fait yonent bi aleyhi salaatu salaam ñii lii muy waxal parce que bul fàtte ne du saxaabaam yi muy nekkal Medina kese fa am na ñoo xam ne tey lañ koy dóor a gis min al arab am na ñoo xam ne son nañ ko gis mais ci tribu yi lañ nekk ci àll bi te dafa am ay doxalin yoo xam ne moom lañ doon doxalin waaw ay ay ay ay ay ay diw am na ku ñu faat ci suñu suñu suñu xeet kon ñun dinañ dem faat deux personnes wala cinq personnes ci ñële wala ay mbokkam la ñuy dem décimer yooyu gars yi dañ ko doon jàpp te lool mbiru jaahiliya la waaw loolu mooy ñu faatal ma diw man ma ñëw ne man baay bi lañuy jàpp faat déedéet pourquoi ngeen bëgg a faat baay bi te waa ji di mukallaf baay bi nekk fii ngeen ne comme que gisuñu sa doom yow lañuy ñuy jàpp tëj la wala ñu faat la bu ko defee sa doom dina ñëw déedéet loolu noonu nag yooyu noonu l'islam da ko doon tere yonent balay saa saam day wax ñoo xamante ni ci mbooloo mi am na ñoo xam ne yooyu ba léegi amaana deñagul ci ñoom mu bëgg leen a wax nag gis nga yooyu nag jeex na waaw kullu shay'in bépp mbir bépp doxalin boo xam ne gaayee ko sosoon ci seen tërëlin yi ak tamit yi nga xam ne dañ doon wax di gaafal bés yi ay bés bii bés bu gaaf la ak bala ngaa dem jëlali naama ki laa def après nga pi boo bëggee voyage hein après boo génnee bu dee am moo génn demal voyage yi dina baax bu dee laa yooyu yépp mawdu al azlam tegoo piro fasiyeek xamru maysiru azlam yooyu yépp tahta qadami haal loolu jeex na yooyu yépp jeex na ci biir l'islam loolu du fi am <laughs> waaye yaalal ajab yaalal ajab yaalal ajab te tamit liñ doon doxal ci wàllu mawaariis yi ak wàllu di naan diw sama doom la te du sa doom parce que ni du moom ni nga ko jure woon l'islam nanguwul loolu yooyu yépp taxta qadamay hada ah mawdu'a yooyu yépp teg nañ ko ci suuf waaye laa la ajab léegi ngay gis ñun en tant que jullit depuis déppi ban siècle depuis ñaata siècle lii yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon génne leen ci réer googu nga xam ne nit ñee ko sosal seen bopp muy ay tërëli yoo xam ne ñoo ko sosal seen bopp ko ne ñoom ci lañuy tënku yonent bi de alayhi salaatu waxoon na tahta qadamayya hada léegi nag mawdu tahta ya ah mawdu yooyu ñun lañ jël tënkaat ci suñu bopp utal ko ay tur loi civile loi leneen ak leneen waaw nga xam ne bu ñu amatee dara ah lu dox suñu diggante ñu ñëw devant le tribunal mu àtteel ñu li nga xamante ne moom lañ moo dox suñu diggante bu ñu amee mariage ñu ne fan lañ koy takkee pour mu baax mooy il faut euh, euh, euh, tribunal walla wala mairie bee koy def sinon du baax bu ñuy tas sëy juge bi mooy tas sëy yooyu nga xam ne kullu hada min amri jaahiliya parce que jaahiliya nekkul ne rek weesu na mooy jaahiliya dafa am balee waaw mooy yii yépp min umuril jaahiliya nga gis gaa yoo xam ne tas nañ seen sëy parce que le juge en a décidé ainsi waaw alors que le juge ne peut pas ne tas sëy juge manula tas sëy innama talaaqu liman axada bi saaq ki nga xam ne moo mën a tas sëy mooy ki ki jàpp ki jàppoon ci yeel gi mooy loolu la ah, la qaayida bi di wax mooy ki nga xam ne moo takk moo ki takk góor waxuma ki takk woona ah, bàyyi mënuñoo tas sëy sa bàyyi mënula tas sa sëy loolu moom africain yi niñ ko tàmmee ba léegi sax ay këri sëriñ sax nga gis ñoo xam ne ñoom ñooy të ñëw ne ñoom ñoom tas nañ seen sëyu doom te nee nañ sëriñ lañ ñoo fi toogal diine kooku nan la nekk kooku xam nga ne xamul dara wala kooku mooy ana lan mooy xam-xamam en tout cas côté boobu mooy xamu ci dara wala boog da koo xam di def lu ko neex te moom ne xamu ko nag moo gën woyof da koo xam di def lu ko neex parce que da koo xam di def lu ko neex moom loolu moom moom moom mooy darul sax nit ku nit ku baax alors que ñàkk xam man naa nekku càggante ñàkk xam des fois def nit ku nit ku nit ku du ne waa baaxut mooy ci càgganteem la mu ñàkk a xam parce que gëstuwul te nit ñi yaakaar war ko moom la war a am parce nit ñi dañ koo toog mooy ab sa kenn manu koo tas tribunal du ko tas tribunal bu doon réewum jullit la en tout cas ci l'islam lenn la mooy ki takkoon te ci takkoon bu ñu waxee waxu ñu yebaloon ñu dem takki déedéet ki nga xam ne moom lañ may soxna si moom moo mën a tas sëy bi du bàyyi waa waajooju du ay ndeyam du ay nijaayam ñoom ñépp bu ñu mànkoo woon ta taxaw ne dañuy tax sëy bi sëy bi day tay la fi gën a nekk dara lañ ci manul dara waaw yooyu yépp nag ci affaire u jaahiliya la ñun nag dañoo ñëwaat tënkaat ci suñu bopp ginnaaw bañ ba ba'da an anqadhana an-nabiyyu minha ginnaaw bi ñu yonent bi alayhi génnee ñu ñëwaat yeewaat ci feer yi ñu ñëwaat yeewaat suñu bopp ci feer yi dugalaat suñu bopp ci feer yi daal di takkaat suñu bopp te pourtant waxoon na fii alaa waawee waaye waaye alaa yóbbu ngeen kullu shay'in bépp mbir min amril jaahiliyati ci mbiru jaahiliya yi maw tahta qadamayya mawdu' ñu ngi ci sama suufu ndëggu tànk ma teg waaw waaw lépp jaahiliya wadd na Allahu akbar kon mu ngi noon de mooy yooy yépp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënuñu koo tudd yooyu yépp teg na ko ci suuf waaw te loolu la waxoon te xadiis ba ah, man ahdasa fii amrina maa laysa minhu fa huwa radd mooy xadiisu saxi bi nekk saxiixay koo fiy sos fii amrina hada maa laysa minhu fa huwa radd képp koo xamante ne nii sos nga fi créé nga fi ci l'islam gii loo xam ne bokku ci fa huwa radd dañ la koy delloo waaw xayra raddin haythuma alana waaw gën jaa rafet delloo fu mu di feeñ nag waaw ku fi indi fa man ataa ghayra masnuunin fa bid'atuhu mardudatun ghayra khayra raddin haythu ma alana ku fi indi bid'a goo xam ne yaa ko fi créé man ahdatha ko fi créé fii amrina ci suñu mbir maa fii fii lii l'islam gii maa laysa minhu lu ci bokkul fu huwa radd dañ la koy mooy comme li xam ne euh, mooy rek euh, comme niñ naan la gis nga fii ambassade liñ fiy laaj mooy papier yoo xam ne yu mat la ku fi indi des documents manquants ku fi indi des documents yoo xam ne matut ton dossier votre dossier vous sera remis wala ne sera pas accepté c'est ça mooy diine ji tamit loolu la waaw dañ la koy delloo kon nag yii nii yépp min amril jaahiliyati ah kullu shay'in min amril jaahiliyati taxta qadamaya mawdu'a mu ne wa dimaa'ul jaahiliyati mawdu'a mooy li nga xamante ne deret yi nga yi nga xam ne moom ngeen amoon ray mooy ñi ñu tuuroon ci avant l'islam nii avant ngeen dugg ci l'islam mawdu'a c'est annulé waaw léegi page blanche la ndax ñii muy waxal di am naa la ñi muy waxal ñooy ñan ay tribu lañ yoo xam ne dañ doon songante fii di rayante fii di def lii da ngay gis ñoo xam ne seenu xeex mais ay siècle la ay ati at parce que daa amoon ku ñu rey fii ñii fayu fayu bu ëpp ñee it ñëw fayuwaat noonu la ñu nekk yonent ma ne saa ne loolu lépp c'est fini maintenant jeex na wa dimaa'ul jaahiliyati deret yi ñu tuuroon ca jaahiliya laata yéen ngeen di embrasser l'islam di dugg ci l'islam mawdu'a teg nañ leen ci suuf c'est fini waaw kenn du fi ñëw naan bon man yoo yonent bi aleyhi salaatu salaam bon euh, ñun da xam ne ñun waa waa banu Sulaym ñii laata ñuy dugg ci lislaam waa Xuzaa masoon nañ ñu reyal ay nit. wala rayoon nañ la suñu mbokk léegi nag dañoo bëgg nga ñëw ñoom ñu ngi nii nga jàpp ñu ñëw ñu rey leen yonent ma sa sàmm yooyu yépp nag ñoo fi amatu waaw waaw loolu jeex na loolu jeex na xëccoo gi ngeen fi doon nekk te yu bari ci ay ay neen la woona ah. mooy dañuy ñëw ñoo au lieu ñu ne sax kii moo rey nañ ko rey loolu sax mën nañ koo dégg mais mais ñu bëgg rey famille am wala ñooñu parce que euh, ñun ñoo leen gën a màgg non ñun ñoo leen gën a màgg rey nañ kenn ci ñun ñun du ñu yem ci moom ah. waaw ñun moom ku ñu tooñ dañuy tooñ ñaar bi déedéet. char yonent ma lay saaf saaf nañ ne yooyu yëpp teg nañ ci suuf ay tooñ ñaar bi amatu fi waaw non non non non non ça plus ça. tahta qadamayya mawdu li teg nañ ko dimaa'ul jaahiliyati waaw waaye nag allahu akbar gis nga booy jàngale woo looy woote lu ne nañ ca nekk euh, nañ ca njëkk allahu akbar xoolal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ah dane bi mu waxee lool dane wa inna awwala damin ada'u min dima'ina damu bni rabi'ata bni al-harith kaana mustardi'an fi bani sa'd fa qatalathu hudhayl Allah Ah. mu ne nag gis nga yii ma wax yii ma wax nii ne mawdu'a ah. deret yi amatul kenn ku fi ñëw naan rayal nañ ñu kenn moo kon indil leen ma seen tribu ñu ray leen jeex na yooyu amatu fi deret yooyu teg naa ko ci suuf jeex na à partir de tey ñépp ne tekk di ko déglu moom alayhi salaatu wassalaam ci discours bi ñu ngi bat do orana ñu ngi ci xajjatul wada amalee bi discours yonent bi alayhi salaam le sermon bi ñépp war a déglu mu ne nag waxul ne teg naa ko ba toog mais dane man bi may jëkk a teg ci deret yooyu mooy deretu wa inna awwala damin ada première deret bi may teg ci suuf nul léegi jeex na kenn du ci toppati kenn du dem di topp ña ko defoon mooy min dima ina ci suñu deret ñun waa Banu Abdul Muttalib ñun man yonent bi alei salaam suñu dereet laay njëkk a teg ci suuf waaw ndax yonent bi alei satu salaam min Bani Hashim mu ne ñun ñooñu nag ñooy commence man ci ñoom laay ci ñun laay commencer suñu deretu bopp yoo xam ne man sama mbokk la sama deret la am ñu ko rayoon deret jooju ñun ñii man ak ñi ma bokkal amatuñ droit di dem naan dañuy topp ña ko defoon jeex na waaw wa inna awwala damin ada'u min dima'ina mooy ci suñu deret lay tàmbale ban deret ah ban mooy damu ibn Rabi'a ibn al-Harith doomi Rabi'a ibn al Rabi'a ibn al-Harith gis nañ ko fan yee bi ñuy wax ne moom doom ji di Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al ibn Abdul Muttalib bi bi ko bi ko baayam mii Rabi'a yónnee doon waxtaan ak Seydina Abbas xam nga Seydina Abbas bàyyi te xam la mais sauf que Rabi'a mii di doomu al ibn Abdul Muttalib parce que al-Harith doom ju moom moom moom doomu al-Abbas fuuf rien Rabi'a rek moo magoon al-Abbas mooy bon loolu loolu jombut mooy nit ku ne bari nga nijaay yoo mag sa nijaay yoo xam ne yaa leen mag am na ñoom ñoom yoo xam ne loolu la am na ñoo xam ne sa bàyyi tax mooy sa rakku papa yoo xam ne yow yaa leen mag Rabi'a mii nii moom moo magoon Seydina euh, kii Abbas waaw moom moo magoon Seydina Abbas ibn Abdil Muttalib moo ko mage woon deux sax deux la ko mage woon léegi nag moo nag dafa amoon doom bokkul ak Abdul Muttalib bien sûr sinon Abdul Abdul Muttalib mi ne woon mook al-Fadl ibn Abbas ngir ñu dem ci Yonent bi alayhi salaatu mu salaari yi leen ci wàllu li nga xam ne mooy zakat ji du kooku bien sûr mooy dafa amoon doom yoo xam ne kaana mustardi'an fii bani Sa'd dañ ko yóbboon banu Sa'd mooy fa Yonent bi alayhi salaatu salaam doon nàmpe waa banu Sa'd ah fa qatalathu Hudhayl kantaa la tudd loolu boroom xam-xam yi wuute nañ ci ñii naan nii la tuddoon ñii nii la Iyaas la tuddoon ibn Rabi'a ñii ne Haarisa ñii ne Adam waaye wallaahu alam yooyu daal xamuñu ko waaw <laughs> waaw mooy daal benn doomam la loolu daal leer nañu te tamit leneen lu ñu leer mooy du du du du du du Abdul Muttalib waaw parce que du doomam jooju moom Rabi'a di Abdul Muttalib parce que Abdul Muttalib màgg na ba war a am soxna sax kii nag mooy ba mu nee ndaw dañ ko yóbbuwoon ngir mu comme niñ doon def di yóbbu ñi nga xam ne ñooy seen doom yi ci euh, village yi ñu leen di nàmpal mu yóbbu ko Banu Sa'd fa qatalatu Hudayl waa Hudayl daal di koy rey waaw daal di koy rey léegi nag bi nga xamante ne nii ci la ko waa Hudayl rey nag Ah, loolu xam nga seen deret la mooy rey nañ koo xam ne euh, kii nii xam nga Rabi'a ah, cousin la ci yonent bi alayhi salaam ndax seen papa yi ñoo bokk bàyyi comme niñ la ko waxe woon Abdul Muttalib leen jur mu ne ñun nag suñu deret jooj laa njëkk a teg te Rabi'a mii nii dund na ba jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab euh, <coughs> moom moom moom moom moom kon fekk na discours bi mu yonent ma lay saar saar ni ñun suñu deret boobu laa njëkk a teg loolu nag dinañ ñëwaat ci côté boobu ndax suñu waxtu dafa jot ah dinañ ñëwaat ci fin bi nii ñu gis ki nga xam ne booy digloo sangu na fekk nga rangu ba pare loolu da cee baax sinon nit ñi duñ la daanaka li ngay wax pour mu gën a am effet ci ñoom fokk ñu gis la li ngay woote nga ne ci mais di woote ci lu baax te nekk ci safaan naan jàpp leen ci li may wax mais bu leen xool li may jëf